muslim rahimahullah indi eh, waaye li nga xamante ne moom la kii indi imaamu Nawawi loolu mooy bi bi mu ci teg imaam muslim ne haddathani Abu Tahir wa Yunus ibn Abd al-A'la qaala haddathana ibn Wahb qaala akhbarani Amr ibn al-Harith an ibn Shihab an Abi Ubayd mawla Abdurrahman ibn Awf annahu sami'a Aba Hurayrata <coughs> radiyallahu yaqulu qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam eh, <coughs> la ay <coughs> yahtazima ahadukum xusmatan min xatabin fa yaxmiluha dahrahu ah, ala dahrihi fa yabi'a xayrun lahu min an yas'ala rajulan yu'tihi aw yamna'uhu imaamul Buxaari mu indi même moo yi ñu am fii nii ah moom moo ko indi moom al imaamu al xaafidu al Buxaari rahimahullah na li an ya'xuza ahadukum hablahu moom eh, al imaam al Buxaari la yastatib ahadukum ah xusmatan boobu moom la indi mooy kitaabul buyu moom la imaamu Nawawi indi fii Abu Hurayra mu ne la ay yaftati ba yonent way saa saam da ne ahadukum xusmatan ala dhari xayrun lahu min an yas'ala ahadan fa yu'tiyahu aw yamna'u lii da ngay gis ne moom xadiis Seydina Zubayr bi benn la njàngat yi benn la voilà mooy nit lii lépp di wax ci ñaaxaate li nga xamante ne mooy di fàggu fàggu win woo xam ne wu dagan la tey sori lépp loo xam ne laaj la ci nga xam ne am na possibilité moom laaj daganul ci moom comme niñ ko gisoon ci hadith Seydina Qabisa bi voilà képp koo xam ne am na possibilité fàggu kooku day du dagan ci moom kon yooyu yëpp <coughs> c'est pour tere li nga xam ne mooy laaj bu dee ne yow amoo droit ci laaj yooyu waaw défi yi ñu naan petit boulot laa ca amee moo gën nga dem di yalwaan nit ñee ka laaj ci façon laaj yeeg placer sa bopp pôle chômage ak fu ñuy joxante ak wala <coughs> ci waa ji resto du cœur yi wala waaye dañuy jàngee ci xadiis bi ginnaaw loolu ak lëkkaaleemu bunt bi lii lépp day di wax loolu mooy nit ñi moom boo leen laajee lii la <coughs> soit ñu jox la soit du la jox waaw morom mu ne xayru law min an yas'ala ahadan fa yu'tiyahu aw yamna'u ci xadiis yi na Zubayr bi an yas'ala an-nas a'tawhu aw mana'uhu waaw moo gën defi lii loo ci am alhamdulilah moo gën nga dem di laaj nit moo xam jox nañ la wala joxuñu la waaw ndax looloo am soit jox la wala duñ la jox waaw nit ki nag bu demee di jox day toroxal boppam yu bari kenn du ko jox dara te du yem rek ci ñàkk koo jox. waaye gars dee leen liggéey waaw. waaw ñenn ñi buñ gisee ne nga am doole nii <laughs> dara daloo ba pare ngay ngay yalwaan dañ lay kii patu ñii di la jéppi yooyu yëpp mooy yaa ngi toroxal sa bopp waaw te loolu <laughs> loolu moom c'est un fait <laughs> waaw wala ñenn ñi sax buñ lay euh, gisee naan waay mais ñoom diw te loolu wax naa la lépp ci yem amul naan man yalwaan moom lépp loo xam ne sariya da koo xaraamal bu fi nekk di ko fooweeg wala jàpp ne wala dañoo war a laaj déedéet loolu xatta taalibe yi sax ay naan taalibe bi daa war di yalwaan loolu teguut fen fii ngay mën a nekke mooy comme ñun niñ koy defee suñu réew yi waaw gaa yi yépp te loolu sëriñu daara bi moo ko def waaw moom moo ko def moom moo warul nangu di jël ay xale yoo xamante ne nii seeni waajur nangu ñoo fay non daa waroon a bañ affaire bu arca yi boobu waa naa la xewatu fi quoi waaw ay say yax ay yaxam laa ko laaj ayow lan moo tax bi mu dugalee beneen doomam ji ci école bi waxul ne yaxam yi la ko laaj mois bu nekk mu dóor fa trente mille vingt cinq mille quarante cinq mille beneen doomam ji mu yóbbu ci daara ji nag gratos kon premièrement sëriñu daara bi moo ko warul woon a nangu moo waroon def ni internat yi di def te waxoon naa la lool moom mu ko def à fala fala ah ñëw rek tëb naan nangam la ñuy fay déedéet na ko compter def comptabilité bi laa wax ba xam ndax ay soxlaay boppam ak soxlaay taalibeem yi mu yor ñi muy jàngal dinañ ci mën a duggam déet bu ñëw na ut ñoo xam ne ay expert bu ko mënu la defal boppam ñoo xam ne mën nañ ko wax ne ko temps de élève de boo ko amee euh, li li dund gi jar nangam ak nangam te loolu mooy loolu ngeen di bu la selon li dund gi bu waaw loolu mooy li jaadu bu amee fu nekk nangu nañ ñu yokku ba mu des ci daara ji ay way <laughs> léegi nag ñu ne mbir mi gratos la war a doon looloo tax am ñuy soofantal njàngum diine bi kon premièrement problème mu sëriñu daara bi la mais beneen bi problème mu parents yi la parce que ñoom ñoo amul xel waaw. jël sa doom bàyyi ko koo xamante ne yow bi mu nekkee gone ba ne muy nekk mag ci moom la war a nekk wala cinq ans deux ans trois ans ba pare doo ko jox dara wala iyaazu billah ba pare boo ñëwee gars yi naan lu tax ñuy walwaan gone yi yalwaan fii ci ji du yoon ma ne xanaa da ngeen a bëgg a wax ne sëriñu daara bi luxuskatu lekk la day luxus xaalis da koy luxus ah moo tax hatta laaj boobu noonu jaaduwul. mais am na beneen laaj boo xam ne jaaduwul waaw laaj boobu noonu mooy <coughs> kon taalibe bi yalwaan di wër ci ci garage yi jamono yoo xam ne gone la wóorul ak tali yeeg oto yeeg ni ñuy daweeg chauffeur seeg seen dawal yu ñu bari yu bon yi ñuy dawale ah ak yi nga xamante ne gasoil biñ koy xërëg lu nekk ak risque yam fay jël nga xam ne minute bu nekk oto mën na ko faa tël ci xale bu toll noonu loolu sariya ànd ci sariya ànd ci kay même bu dee daa siiw ne siiw après da ngaa foog ne fii yore bay saa bi ñaññu laaj ay wooy dañ naan daal bu dee sëriñ daara la moom yow man ngaa yónni gone yi ñu dem di di yalwaan yi jox euh, euh, euh, ñaar fukk par jour par bëccëg bu guddee ñu joxe leneen wala deux cent cinquante ak ceeb ak yooyu loolu du yoon la wax. affaire bi nii nga koy régler say prix ngay dóor waaw xanaa kay ki ma jaaxal mooy ki nga xam ne daa doon situation bi waaw ki ma jaaxal mooy waa ñi nga xam ne dafa doon situation daara waajuram a ko yore woon noonu moom mu ñëw yor ko fekk fa noonu mënu jël rek gaa dàqale noonu parce que gamam ñii fi lañ ma kooku moom moo ma jaaxal te kooku na fexe waxaat ak sëriñ si ñoom euh, parents d'élèves yi ne leen ah man de la sama woo manoon man moom du ma ne dama koo man waaw te nag yalwaat gi gone yi di def man loolu bëgguma koo def même bu dee waajuroom amaana doon na am leneen loo xam ne dina tax taalibee du yalwaat moom bu dee manu ko na taxaw wax lu leer wax gaa yi ne man nag loolu manuma ko de la sama waajur doon am poosam du sama poos man manuma di leen dundal léegi nag ñaari mbir a mën a am te benn bi sax nga war a insister mooy léegi nag à partir de kon léegi weer wu nekk il faut ngeen am lu ngeen joxe bu ko defee ñu man cee yor dundu gone yi waaw ndax bu loolu amul lenn ci mooy yalwaana fi des ah waaw yalwaana fi des te loolu lay sa bi solution loolu solution am na beneen laaj boo xam ne bu siiw la waaye boobu it baaxut waaw mooy li am ci almeel ñuy suul kenn gaa yi topp seen baxana ku nekk war ay sër ay kii aywa ku ku mën a def dara ngir ñu doon gas bàmmeel bi c'est quoi ça non non façon loolu lépp yalwaan la yoo xam ne baaxul waaw bu dee kii bas euh, euh, gas bàmmeel bi dañ koo war a fay mais loolu dañ koo war a génne ba xam ñaata la ñu xam ne lii la ñu tegal ko fee la mais dañ koy fay mais pas bu teg ko ci yalwaan googu mais loolu lépp ci la xam nañu dañ koo miin ba koy wax ak ak émotion bi am jamono ku nit faatoo gars yi foog ne c'est normal normalut laa wax sharia àndu ci way du mbiru sharia fen suñuy aada yu ñu tàmm la même bu dee ay sëriñ dañuy toog ñu koy def ma ne ñooñu duñu référence ci diine waaw man na am nag lu tax sax ñoom ñu bañ koo wax parce que bon gis ne bañ koo wax a gën ndax yoo xam ne ñoom raison la ñu xam waaye euh, il faut leeral que ne loolu nag doodu diine moom bu dee gaskaru bàmmeel bi dañ ko war a fay ay ca nañu jël ki génn àddina ay dox <coughs> ay mbokk ñu ko fi dañ leen koy wax ne la nag bàmmeel bi daa am ñu koy fay ñu koy gas te ñooñu lii lañ leen di fay bàmmeel bu ñu gas égal dix mille par exemple exemple kese laa jox ñu xam ne lii la voilà léegi nag bu dee dañoo ñëw foofu mbokk yi am ñoo xam ne seen xol tooy na ñu yëkkati dara jox ko mooy xadiis Seydina Umar biñ jógee mooy biñ jógee lépp loo xam ne alal du la dikkal la laajoo ko te yuqamte ko wala sa xaal ngay wane nañ ngir ñu jox la ñu la ko joxee jëlal mais jël ay foqi mbaxanaak kii di kii aywa lu waay def lu waay mën a def ci ki doon gas bàmmeel bi ñi doon def bàmmeel bi nangam ak nangam façon yalwaan ko il faut la parce que c'est pas de Guinée waaw ñu xam ne bu dee dañ leen di fay defuñ ko tabaroo an loo xam ne dañ koo def ngir yàlla dañuy fayeeku te ñoo yey bu leen neexee nañ leen utal loo xam ne wala ñu ne salaire duy gaskat waaw soit commune bi ah mairie bi ñoo koy moo koy def mu bokk ci fonctionnaire yu mairie bi koo xam ne baskat ñoo xam ne gaskatu bàmmeel la ñu am seen salaire am seen fiche de paie bu dee fuy am fiche de paie la wala bu dul lool ñu ne ñi nga xam ne ñoo fiy indi ku fi indi sam néew néew bu nekk sa sa nangam comme ni jàkka yi def ah jàkka yu bari gaa yi dañ naan saay balañ laa maye kenn sa doom fii laa wax daa <laughs> ngay bàyyee jàkka ji jàkka ji da ngay gënoon yeey kii la <laughs> waaw <laughs> jàkka ji gënu cee yeey kii ah. waaw ndax liggéeyu boppam la soit mu ne dama koy def ngir yàlla wala rek mu ne man dañ may fay ñu xam ne lii la moo loolu mooy li normal mais pas di foqi mbaxana di ñaan jox nañ la wala joxuñ la kon al imam al hafiz an-Nawawi mu andi beneen hadis mu ne wa anhu oh, alhamdulillah mu ne wa anhu xadis bii mu ngi koy jëlee ci moom ba léegi kan sayyidina Abu Hurayra mu ne wa anhu radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kaana Daawudu alayhi salaam laa ya'kulu illaa min amali yadayhi rawaahu al-Buxaari rahimahullah kon mu andi xadis bi mu ne wa anhu bii mu ngi koy jëlee ci sayyidina Abu Hurayra mi mu jëlee xadis bi ñu génn ba léegi annahu qaala mu ne nee na bon wa anhu an nabi mu jële ci yonent bi alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam lan la wax mu ne annahu qaala nee na kaana Daawuud mu ne kaana nekkoon na Daawuudu yonent ba nga xamante ne nii moom lañ xamee Daawuudu yonent Yàlla Daawuud alayhi salaatu wassalaam moom de kaana nekkoon na yàqu laa yàqulu doonu doonu lekk illaa lurut min amali yaday waaw Allahu akbar Allahu akbar doonu loon lekk lu dul ci fàggu liggéeyu yoo xamante ne nii ay liggéeyu yoo xoom lañu attention ah <laughs> buur la woon de <laughs> waaw xam nga buur la woon ah mais neewul ah man nag je suis buuxoo oh. ah non lépp ci nguur gi laa koy jële déedéet moom melul woon noonu waaw <coughs> mu ne xadis bii de faggu lii loxo ay loxoom faggu mu ne rawaahul Buxaari mu nekk solo lii mooy al imaam al Buxaari taala léegi laaj bi mooy est-ce que alhamdulillah moom dong ko solo ñu ne waaw xadis bii moom dong ko di indi na bërëb kitaabul buyuu indi na ko ci kitaabul buyuu baabu kasbir rajuli wa amalihi bi yadayhi indi na ko it ci kitaabu ahadiisil baabu qawlillahi ta'aala wa aataynaa daawuuda zabuura al imaamul moom kefee ko solo kon mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu baabu kasbir rajuli ci kitaabul wa amalihi bi yadayhi mu ne haddathana Yahya ibn Musa mu ne ki ñu nettal mooy Yahya ibn Musa ibn Abdi Rabbih ibn Salim al-Haddani Abu Zakariya al-Balkhi as-Sakhtiyani al-Kufi al-asl rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Abdurrazzaq yi Abdurrazzaq mi gën nañ ko gis Abdurrazzaq ibn Hammam ibn Nafi' al-Himyari mawlahum al-Yamani as-San'ani rahimahullah sëriñ imam Ahmad rahmatullahi ala al-jami' qala mu ne akhbarana Ma'mar mu nekk ñu nettali mooy Ma'mar di Ma'mar ibn Rashid al-Azdi wa Ma'marun wa waladul Mubaraki wa Ma'marun wa waladul Mubaraki wa Ma'marun wa waladul Mubaraki Ma'mar ibn Rashid al-Azdi al-Haddani as-San'ani eh, rahimahullahu ta'ala an Hammam ibn Munabbih moo ko jëlee Hammam Hammam ko <laughs> taay hmm, Hammam ibn Munabbih ibn Kamil rahimahullah abu uqba gisoon nañu ak frère am bi frère am bi hammam ibnu munabbih qaala mu ne haddathana abu hurayra voilà mu nekk ñu nete abu hurayra radiyallahu anhu ndeysaan allahu akbar allahu akbar mooy Abu Hurayra an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam ah, mu jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam na Daawud laa yakulu illaa min amali yadihi bii noonu la ko min amali yadihi kanta beneen bi tamit loolu la <laughs> Allahu akbar sayyidina Daawud alayhi wassalaam waaw fekk ñu ne xuffifa ala mu ne ci kitaab am ba xuffifa ala Daawud alayhi salaam fa kaana ya'muru bi dawaabihi fa tusraju fa yaqra'u al-Qur'aana <coughs> dañ koo woyofaloon quraan bii nag bul jàpp ne mooy al-Qur'aan bii <laughs> mooy njàng Zabuur gi mu doon bañ ko joxoon <laughs> lay wax fii. Hmm? ñu ne tawraat ñu wax beneen meeru alquran bi ñu xam <laughs> waaw mooy liñ koy jàng lu bari moo tax ñu koy wax quran kon mu ngi noonu la ak mujiza gi ci nekk léegi bu bu masoon ñu koy digle ñu koy waajalal war waayam laata ñu koy war waayal sax dina ci jàng ci zabur wala téere ba laata ñu koy ci te doonu loon lekk lu dul ci liggéeyu loxoom moom Seydina Daawud alayhi salaatu wassalaam lii itam day wane euh, lëkkaale mag bunt bi mooy ñaaxaate ëskëy tagg gu nekk ci lekk travail manuel waaw waaye gars yi lycée professionnel yi gars yi dañ ko doon daw ay ay ay jamono waaye léegi moo dox de <laughs> li waa benn cheikh ma gis ko ci euh, internet bi France mu naan xoolal rek li ñaax jeunes yi quoi benn waaye ma ko yónni woon fexe leen walla dama ci tombé woon eh, gis nga école yi collège yi lycée yi ngeen di nekk gis nga cursus yu metti yooyu ñu leen di gëmloo naan walla il faut être kii docteur nangam ak nangam c'est bien mais gis nga boo xamee sa bopp gis nga bran côté alternance kii yii gaa yi doon bañ jaaral foofu yow da nga fay jaar mooy de gis nga boo fay jaar yow mu naan lu bari da ngay ñëw ba nekk patron di romb ñu nga xam ne yéen a bokkoon école yéen a bokkoon cursus ah. ñoom ñu ngi taxaw ci abri bus yi di xaar bus ngir dem université wala wàcc di xaar yow nga yor sa oto boo xam ne yaa ko jëndal sa bopp yor nga say chantier bopp yu nekk nekk auto entrepreneur di leen romb <laughs> ñoom ñu taxaw foofu di xaar quoi yow di nga mën réaliser lu bari te ñoom génn gu ñu fag bi waaw moo tax gaa yu bari léegi filière yooyu noonu gaa yi doon daw <laughs> xam nga allemand yi loolu lañ rawee français yi bokk na liñ leen rawee woon gaa yi français yi léegi euh, nand nañ affaire bi yii filière professionnelle yii ndax gaa yi bi ñuy dem métier lañ fay jàngi électricien ngay doon plombier hmm? nekk koo xam ne manutentioniste yu mel noon ngay jàng ba man ko boo ko manee yow da ngay gaaw xam monde du travail parce que gars yi dañ la ci euh, fa ngay defe stage ba pare nga man def loo xamante ne après yow man nga see am su société bopp nekk un auto-entrepreneur am ngay chantier bopp yoo xam ne yaa koy réaliser yow benn chantier boo ko amee man nga ci am loo xam ne waa ñuy xaar salaire sa waay da koo xaaja am <laughs> parce seex bi ne xoolal rek il faut ngeen yeewu fu bàyyi katewu ci liñ leen tegal nii rek walla kii walla master après kii yu gudd yooyu nga nar nekk boo ci nekkee nag mooy de léeg-léeg yow bala ngaa am chômage rek te waajee raw na la bu yàgg moom réalisé na moo tax ñuy gis ñoo xamante ne mat amuñ 30 ans am ay ay ay ay ay logement yoo xam ne ñoo ko moomal seen bopp ah, di ko luye te ay auto entrepreneur lañ ci filière manuelle boobu lañ jaar waaw moo tax loolu dafa barkel rawatina nag yonent bi yàlla boo xam ne buur la woon attention buur la woon am possibilité di dund ci leen lu dul loolu waaye loxooy boppam dong li li loxooy boppam juróon loolu la doon ndax moom kii la woon tëgg la woon da doon baat wa alal naa lahul hadid borom bi nee na maa ko may maniement du fer bu yomb ci moom dëgg la woon Seydina Daawud ci feer yi la doon liggéey te loolu li mu am loolu la doon dunde te moo doon le roi wara ñun buñ ne Serigne diw lan mooy profession am gaa jàpp na yow na ngaa yabaate luy profession am gaa jàpp ne da yabaate quoi yow Serigne diw nga naan lan mooy profession am ah <laughs> léegi la rek ah <laughs> am na sëriñ yoo xam ne de Sénégal ay dawalkatu camion la ñu woon de nag ñu bari xamuñu ko xam nga ne Abdou Lahad radiyallahu anhu moom ci yooyu la doon liggéey ah <laughs> da ngaa ne saa <laughs> mais yow imaginer léegi ñu ne la <laughs> xam nga ñu bari xamuñu woon lool am na ñoo xam ne xamuñu woon ne moom moom moom da doon dawali camion ah mais loolu mooy teraangay nit ak li nga doon lan la loolu. yonent yii noonu lañ doon def yonent bay saa saam sàmmkat la woon nee amul benn yonent loolu mas naa sàmm te commerçant la woon mais ñoo xamante ne ni seen carte d'identité profession marabout c'est saa <laughs> gars yi non non Seydina Daoud buur la woon il était le roi des rois <laughs> moo doon buur alhamdulillah te pourtant loxooy lim doon liggéey loolu ci la doon dunde kon loolu bu wanewul lu do teraangaayi liggéey manuel ak liggéey boo xam ne yow yaa koy fàggul sa bopp di gañe la nga ciy gañe ak loo man di am feneen loolu ngay gën a bëgg ka leneen waaw Allahu akbar ah <laughs> moo ngi nooru ah am nañu naan lii hadis bi dañ ciy jàngane mooy eh, luwe ut salariat ndax en général mooy li ñu la doon wax naan travail manuel en général nit ki du ko liggéeyal ngir boppam da koy liggéeyal ngir keneen waaw waaw ndax sëy defar ay kii ay ay mbubu koŋ waaw Allahu akbar <coughs> mu ngi noonu la di ci di jaay bu ko jaayee lam ciy am loolu doon jël waaw malgré mooy le roi ñun moom jaay yi ay républicain lañ ci yor politicien même bu amee métier day dóor métier mi ci côté dóor ko fële di dunde politique walla iyaazu billah waaw parce que comme que fii amul benn régularisation bu fi am amul benn rigueur bu xasee nekk ci kaw kees yi moo ko tiim di sëq rek liggéeyam nga xam na ne ah di sëq ci keesu nguur gi moo ëpp di jële ca liggéeyam ba waaye loolu mooy ñàkk doylu walla iyaazu billah Seydina Daawud de ah kaana Daawudu alayhi salaam laa yàqulu doonu loon lekk mukk illaa min amali yadi lu dul ci loxo li nga xam ne mooy eh, eh, loxoom moo ko li loxoom fàggu waaw bu dul loolu rek moom sor woon na loolu waaw léegi al imaamul kon loolu gis nga lëkkaaleen mi mooy kon alxasnu min ala al min amali di ñaax nit ki ci di lekk ci li nga xamante ne nii eh, loxoy fàggu loxo moo ko fàggu waaw allahu akbar nga ne loolu loolu loolu màgg la lu màgg màgg la léegi al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullahu taala mu daal di ciy teg beneen xadis muy xadis bi nga xamante ne mooy xadis cinq cent mu ne wa anhu radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala kaana Zakariyaa alayhi salaam najjaaran rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala Allahu akbar mu wa anhu hadith quatre cent cinq cent quarante deux mu ne hadith bi mu ngi koy jële ba léegi ci ki mu jële woon hadith bi ñu jóge muy Seydina wa Mawlana Abu Hurayra <laughs> ad-Dawsi radiyallahu anhu mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa nee na kaana nekkoon na Zakariya man huwa Zakariya hada wa nabi mooy Zakariya yonent alayhi salaatu wassalaam yonent yàlla Zakariya <coughs> alayhi salaam yàlla jàmm nekk ci moom moom de lan la woon najjaar <laughs> waaw najjaara mooy eh, eh, kii la woon menuisier la woon ébéniste xam nga mooy menuisier mooy ki nga xamante ne nii li muy liggéey mooy Euh, bant ñoom Seydina Zakariya loolu la doon liggéey